farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab al-awwal fi al-xalq fi at-tatimma wa rubba isyaanin ilaa inaaba addaa mutii'an fa hawal ijaaba hattaa yasiira ad-dahra mustaqiima bi fadlihi subhaanahu hakiima kon ci jataay bee weesu lii it borom xikam yi indi na lii ruba dhanbin awrathat izzan wastikbaara ruba taatin waaw ruba taatin awrathat izzan wastikbaara non ruba waaw waaw dhanbin la tàmbalee <laughs> ma juubul <laughs> ruba dhanbin awrasat dillan waxtiqaaraa xayrun min taatin awrasat izzan wa istikbaara aw kama qaala al imam al ata ibn ataillah as-sakandari radiyallahu anhu loolee lool mu wax noonee lu mel noonu la sëriñ bi di wax nii gisoon nañ radiyallahu anhuma ci jataay bii weesu mu ngi la doon wax ama bariwaana jaamu yàlla goo xam ne topp yàlla goo xam ne moo yóbbu ka ne moo koy def kat ci mu aw boppam yéemu ci boppam léegi nag ba mu ko defee mu mujj alko ci maandu teg borom bi tabaaraka wa taala voilà borom bi maandu ci ay mbiram seetaan ko bakkanam iblis seytaane ak ñooñu ak bay bànneexam looloo tax ci maandu teem li ujbihi te li ko waral du dara moo yéemu gi mu yéemu ci boppam ak bàyyi ñàkk di bàyyi xel tey seetantal léegi nag mu la wax la beneen côté bi mu ne war rubba isyaanin bariwaane ak mooy yàlla mooy bàkkaar goo xam ne ilaa inaaba moom dafa yóbbu adda muti'an ila inaaba fa xawal ijaaba voilà dafa yóbbu ki nga xam ne mooy aji ka nga xam ne jaam la nga xam ne borom bi da koo indi fii ngir muy topp ay digalam tey tere tey sori ay tereem bariwaana bàkkaar bu nit def bàkkaar boobu addaa moo yóbbu waajoojee ilal ba mu dellu ci boroomam tabaaraka wa taala tuub waaw wa aniibu ilaa rabbikum ñoom li suñu borom wax ca suuratu zumar dellu leen ci seen borom kii moom bàkkaar la def bàkkaar ba yóbbu ko ci boroom bi kee moom defu def jaamu yàlla jaamu yàlla ba yóbbu ko ci safaan bi li nga xam ne mooy alkadeem waaw fa xawaa ba mu ko defee dem waa ji bàkkaaram boobu yóbbu ko ci mu delloo ci boroomam mu mujj nekk fa xawaa mu daal di jote fa xawaa mu daal di am al ija al lijaaba li nga xam ne mooy ak nangu ca borom bi tabaaraka wa taala mi nangu ak tuubam daal di koy boole ci tànneefam yi xattaa ba ni nga xamante ni nii yasiira ci lay mujj ak dahra dundam gi yëpp mustaqima nekk ku cowooral ci yoonu lislaam bi bi fadlihi est-ce que ci li nga xam ne mooy effortu boppam waa ji mukk bi fadlihi ci ngëneelu gi yàlla dong subhaanahu woonaa waay sellam sa cel ak cellam waay ak sori li nga xam ne ñu xamul dara moom lañ koy jiima takkal xakiima moom ni nga xam ne moo xereñ ay mbir bay doxal nii gis nga nit moo tax yonent bi alei saatu salaam ne inna rajula gis nga nit ki dina def bi amali ahlil janna nit ki dina nekk di jëf jëf waa ahlul janna fii ma yabdu lin naas ci li nga xam ne moo feeñ ci nit ñi lii ndax yàlla moo xam as-sarair waaw waaw ba du dese dugg aljana lu nun lu ndaw mu daal di dogal jiitu ba jiitu woon borom bi dogaloon ko mu jiitu ko mu def yëfi waa safara dugg safara waaye ni noonu la waxe beneen côté bi di gis koo xam ne nit moom day def yëfi waa safara ba dara daanaka desul ngir mu dugg safara dogal ba ñëw loo kën kii kuy texe la mu def jëfu waa aljana dem aljana moo tax mu ne subhaanahu ay waay waay naa gàcc ngaalaamaa moom waay waay woonaa sell moom borom bi tabaraka wa taala xakima mooy ko xereñi àtte allahu akbar waaw loolu la lii mooy rubba dambin bariwaana bàkkaar boo xamante ni la mu jural borom mooy dafa wàcc xam ne moo tuuti moom moo dul dara ndeysaan moom moo takk nii moo ñemee def bàkkaaru njaaloo allahu akbar kii man maa ñemee def lan naan sàngara tey borom bi di ko tere man maa ñemee def maa ñemee def maa ñemee def bàkkaar boo xam ne moom la def loolu delloo ko ci boroomam muy rëccu tiit xam ne du dara jàppeetul ne moo gën kenn jàppetul ne yëkkati na kenn ku mu gis sax muy def beneen bàkkaar danaan kii moom de toute façon même bu ma ko gisee man li may def moo yées xam nga ne kooku est ce que delluwul li taxoon boroom bind ko muy wàcc boppam tawaadoo nekk jaam bu ko defee borom bi yëkkati ko ah kay te bàkkaaram dee tax waaye nga gis waajoo xam ne demu jàkkaam yi kooram yi muy def koor yi naafile sax yi muy def dafa tax mu xeeb ñépp waaw ku mu romb foog ne ne yow fii mu ne yow alku nga këram jàpp na ne fii moom jigéen ñi ñépp alkook seen mees yi kantaa moom nag comme que mu ngi dem jàkka di jéem a sellal moom moom mucc na waaw rëy toogateeg ñoom sax rëyal na ko boppam waxtaan ak ñoom yee leen rëyal na ko boppam waaw kooku xam nga ne kooku jaamu yàlla ngoog lan la ko jariñ du jaamu yàlla gee baaxul de daa fekk intention bi yéene ba mu ci amoon feebar yooyu la fajul waaw kon nag ah allahumma sallim yàlla na borom bi muccal ñu te def nga xamante ni ay dëgg yoo xam ne gërëmam la ñuy seet voilà kon nag sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu continue mu ne fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha alladhi tadabbara mu ne fi'latuhu gis nga jëfu borom bi dogalu borom bi daqiqatun dafa sew lool xool lay sa yaraa du ko gis waaw kayfiyatan ana naka waaye naka la mbir mi demee nii hmm? doo ko trouver kayfiyatan laha waay waay ak naka doo ko trouver alladi waaja nga xamante ne tadabbara moo dàq settantal ci mbir yi boo ko joxoon sax du ko mën a settantal ba génne ko parce que dogalu borom bi moo sew muy sirrul qadar waaw secret dogal waaw mu ne yuliju fi layli nahaarahu kama yuliju fi nahaari laylan azlama mu ne ju mooy dugal fi layli ci gën ci guddi gi nahaarahu bëccëgam kama ni nga xam ne yuliju lay dugale fi nahaari ci bëccëg gi laylan guddi azlama boo xam ne gu lëndëm këriis xam nga lii la alxuraan naan yuliju layla fi nahaari wa yuliju nahaara fi layli borom bi mooy jël sa euh, yóolujul lay la mooy jël guddi di roof ko gis nga bu bëccëg gi di dem guddi gi di ñëw ni muy mel daanaka sax doo ko xaw a sentir te borom bi dugal na ko ilaaj googu am na pénétration boobu am na waaw waaye it beneen bi noonu lay def bëccëg gi moom noonu lay jële roof ko ci guddi gi jël guddi gi roof ko ci li nga xam ne mooy bëccëg gi loolu nag moom la baytu bi di tekki nii ci kaw waaye yuuliju fil layli borom bi mooy dugal ci lëndëmu bàkkaar ndax bàkkaar mooy lëndëm azanb borom bee ciy dugal nahaarahu muy njéggalam mooy leeraay mooy leeram gi lëndëmi bàkkaar ba waaj def ba mu naanee sàngara rëccu ko ba mu ñàkkee julli rëccu ko toog di jooy tax mu dellu ci boromam lëndëmu bàkkaar boobu borom bi moo ci dugal lan leeru njéggalam kon yuulijul layla la ah eh, fil layli ci biir lëndëmu bàkkaar nahaarahu li nga xam ne mooy bëccëgam ko leer gi mooy suturaam gi nga xam ne ku ko teg ku mu ko teg yow yaa am sutura mooy jéggal gi jéggal la ba mu jeex waaw mu ne kamaakeem ni nga xam ne yuuliju fi nahaar yi noonee lay dugale ci jaamu yàlla goo xam ne waaja da ko nee na ne jaamu yàlla la waaw mu daal di ciy dugal lay lan mooy ak yéem sa bopp bi nga xam ne day yàq jëf ak aw sa jëf ak yoo yële moom la ciy dugal waa ji aw jëfam ba ko defee mooy waa ji nga xam ne ay dem jàkkaama tax mu xeeb ñépp jàpp moo leen gën dem jàkkalu baax la waaye boroom bee ci ci maanu ci la ci roof li nga xam ne mooy lëndëm nga muy li nga xam ne góolu boppam yéem boppam xeeb nit ñi azlama boo xam ne nag gundam kër la boo xam ne ba mu ñëwee dafa yàq jëf ja kon mu ngi noon kon nag mu ne fa xaytu ma tuahidil jalila laa mu ne fa xaytu saa soo xam ne tuahidi yow nekk ne jaam bi koo xamante ni dangaa aadawoo jël jaamu yàlla boo xam ne danga koy def ngir sa boroom aljalila mi nga xam ne moo màgg fii diinihi ci diineem ji loo ci def aada jàpp ko di ko def topp ko di ko def fal tahdari tabdila na nga moytandiku di ko di ci soppi dara waaw dinañ ñëwaat ci lii bii di ñëw ndax waxtu yu jot na insha allah taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin